mooy benn masala bu ndaw mooy masala bi nga xam ne maaliki yi mooy lekk rahmatullah alayhi loolu dañ koy def miso benn kii bu ndaw ndax benn masalal boo xam ne gis naa ne am na solo eh, imaam alxaafiz bon tudd ko fii waaye gis naa ne jar na comme que ñëw nañ ci lekk gu mel ni nga ne mais yow lekk gu mel nii moom yéeme naa ah lii lañ amoon Euh, léegi mooy euh, loolu dañ fi mën a euh, dañuy yóbbu ci benn masala mooy masalam li Maliki yi rahmatullah alayhi di wax ne ñoom lekk bu commencé comme lekk goo xam ne dafa commencé comme ab ceebu jën wala yu mel noonu ñu gaa yi togg mais ñu bàyyi ko ñu denc ko fu tàng par exemple ñu jekki boo ko ñamee mu mel ni day am lu muy weex lu mel ni goût bi daa xaw a changé mooy liñ naan dafa forox mu changé loolu ñoom dañ naan loolu dagaru la lekk mooy day sobewu contrairement ak waa jumhur jumhur ñoom dañ ne loolu noonu mooy këne loolu rek am na ci loolu kese loolu taxul mu yà mooy il faut ñu xam ne affaire bi loolu noonu day gaañ ndax Maliki rahmatullah dañu gis ne loolu de toute façon baaxu lekk ndax loolu noonu moom moom mooy man na laa indil ay problème mais ça dépend loolu ça dépend mooy ne euh, bu dee moom bu dee ndax benn affaire tamit am na mooy loolu bokk foog mu leer mooy ñeneen yi waxuñ la ne même yow bu dee leer na ne am nga bokk mooy sa li ëpp sa njortu que ne boo ko lekkee mu mu mu indil la ay biir buy daw wala mu feebar la mu feebar la bokk. seebar boo xam ne da nga ciy jële lor xam nga biir buy daw lor la yooyu yëpp lor la mooy bu dee ne loolu mooy ñépp d'accord ne loolu noonu dañ koy daaj dañ koy bàyyi waaye li ñuy wax mooy ne Maliki rahmatullah ñoom dañ ne daal bu bu changer rek goût buy changer comme lekk gi changer loolu noonu day day day day nekk loo xam ne day sobewu alors que waa jumhur dañ ne noonoo te ñooñu nag mooy seen seen dalil man na ñoo teg taloo ci lii que waa saxaaba yi radiyallahu anhu yonent mi alayhi salaatu salaam jamono ji lan lañ doon lekk mooy ne loo xamante ni Seydina Anas ibn Malik radiyallahu anhu neera lañ leen doon indi yu tawna bi mil kaffi kaffi min ash-sha'ir fa yasna'u lahum bi ihalatin saanixa tuuda'u bayna yaday al-qawmi wal-qawmu jiyaa' wa hiya bashi'atun fil 'alaq wala rihun muntin dañ leen doon defal loo xamante ne nii lekk boo xam ne ci or ju mu amaale genre diw wuñ leen defal wala ay lu mel ni ay beurre ñu bool leen ko ñuy lekk te affaire bi dafa nekk loo xamante ne nii euh, mooy loo xamante ne nii euh, goût bi ak couleur bi da doon changer ba pare. mu nekk loo xam ne lu naqaree jàllale la kon loolu mën nañ ne eh, ben lii bu doon ne loolu sobe la duñ la duñu ko duñu ko consommer ah moo tax amaana loolu nag moo gën a dëgër mooy li waa jumhur wax que ne loolu noonu du loo xam ne mais nga bàyyi ci xel li ma la wax mooy li ma la leeral que ne loolu moom ñépp a ci d'accord bu dee ne yow leer am nga sa ëpp sa li njort lépp sa njort que ne loolu dalay gaañ loolu bon noonu loolu doo ko lekk ah ndax wala tulqu bi ay aydikum ila tahluka bu leen sànni seen bopp ci lu leen di alak man nga jëy jóole yow biir boo xam ne boo mayul man laa faat sax wala nga jële ci complication euh, intestin yi am problème yooyu taxul ñuy wax kon loolu benn miso benn kii la woon boo xam ne euh, am na solo incha allah mën na jariñ benn faayida la